Farwa la tuddoon ibn Amrin di doomi Amr ibn Wadqa Amr boobu di doomi Wadqa ibn Ubayd Wadqa di doomi Ubayd ibn Amir Ubayd boobu di doomi Amir ibn Bayaada ah, Amir boobu di doomi Bayaada gis nga tribu bi mooy waa Banu Bayaada mooy seen maam al ansaar yi al bayaad yi di kojug lansaar di doo kojug waa bayaada imaam ibn Hibbaan raximahullah nee na moom mi di farwa ibn amr al bayaadi al ansaari al bayaadi radiyallahu anhu fekke na badar waaye fekke na tamit al aqaba mooy fekke na badar fekke na aqaba bu mujj boobu noonu ñu daje woon ak yonent bi eh, allahu akbar kon bokkoon na ci ñu fekkoon badar imaam al ibn abdul bar mu ne yonent bi alei salatu moom la mbokkale woon ak abdullah ibn maxmara ibn maxrama radiyallahu taala anhuma am na nag ñu ne euh, comme ni ko imaam ibn razaq daal solo ci musannafam jëla ko ci seydna jaabir ibn abdullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa nekkoon na doon yónni ki nga xamante ne benn góor ci waa lamsaar bokk ci waa banu bayaada buñ doon wax farwat ibn amr mu nekk koo xam ne fa yurax fa yarxusu tamran mu doon Euh, euh, tamra ahlil madina mooy gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, abdullah abdullah abdullah nakati ci jayshul umara seydina kii la mooy bi ñu doon dem muta jaafar ki yaay Xadiija mayoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, maa ngi fàtte tur mooy ki ñépp ñetteel ku dugg ci lislaam ci waxu imaam ibn Isxaaq allahu akbar Zayd ibn Haarisa voilà trou de mémoire yàlla <laughs> noonu duñ jàpp tous nu nix lañ dul jàpp <laughs> yàlla dimbali ko voilà Zayd ibn Zayd ibn Haritha euh, moom ak xam ak kii nu tudd Jaafar ibn Abi Taalib ak Abdallah ibn Rawaha voilà Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala bañ koy gis doon def tarjumaam gisoon nañu te euh, ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam ubbee Xaybar moom la doon yónnee muy def alxars mooy dem à peu li nga xam ne moo nekk ci kaw fruit yu tàndarma yi bu ñëwee day xool garabu tàndarma yi kenn du ko witt mais day xool rek à ñaata kilo la war a def wala ñaata saa wala ñaata en tout cas ñaata la def après mu ci te bu ko defee du ñu jóg Seydina Jaabir mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam da doon yónni kenn benn góor ci lansaar yi bokk ci waa Banu Bayaada bu ñu naan Farwa ibn Amr mooy Farwa bi mu koy defar loolu ci tàndarmaay waa ahlu madina mu ñëwee à peu day ñëw tey bu ko defee nag bu ko defee bu ñu kiiwee bu ñëwee mooy day à peu près mbir ma summa daraba ba'daha ala ba'din ala ma yara fiha fala yuxti'u doon woon juum bu ñu tegee lépp li mu à peu bu ñu wittee affaire yi ba teg mook li mu waxoon ne lii la comme day ñëw xool garab gi ne garab gi 10 kilos la tàndarma yi ci nekk yëpp boo leen boole dix kilos ñu dagg yëpp teg ci balance mu nekk dix kilos moom yonent mi alayhi salaam da ko doon yónni mu koy defal waa tooli waa eh, ahli madina yi moom mi di sëy naa eh, farwa ibn amrin radiyallahu taala anhu moom eh, dund na nag ba ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ne àndoon nag yonent ali radiyallahu anhu ba mu demee iraq radiyallahu taala anhu wa arda moom nag tarjumaam guddul loolu mooy tarjumaam moom seydna farwa radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu